rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabil adab wa fi baabil xaamisi wat tis'iin وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه هاهنا فخرجت على إثره يسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد xataa qadaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam xaajatahu fatawadda faqumtu ilayhi fa idaa huwa jaalisun alaa bi'ri ariis wa tawassata quffahaa wa kashafa an saaqayhaa wa dallaahumaa fil bi'r fasallamtu alayhi summa insaraftu fajalastu cinda albaabi faqultu la akoonanna bawwaaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-yawm fajaa abu bakrin radiyallahu anhu fadafa'a al-baaba faqultu man haadaa faqaala abu bakr faqultu alaa rislik summa dahabtu faqultu yaa rasuulallahi haadaa abu bakrin yastaadhin faqaala idan lahu wa bashirhu biljanna faqbaltu hatta qultu li abi bakrin udxul wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yubashiruka biljanna fadaxala abu bakrin radiyallahu anhu fajalasa an yamini rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma'ahu fil qurf wa dalla rijlayhi fil bi'ri kamaa sana'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa kashafa an saaqayhi thumma raja'tu fajalastu wa qad taraktu akhii yatawadda'u wa yalhaqunii faqultu in yuridi Allahu bi fulaanin khayran yuridu akhaahu yaati bihi fa-idhaa insaanun yuharriku al-baab faqultu man haadhaa fa qaala Umaru bnu al-Xattaab fa qultu ala rislika summa ji'tu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa sallamtu alayhi fa qultu haaza Umaru bnu al-Xattaab yasta'zin haaza Umaru bnu al-Xattaab yasta'zin fa qaala i'zan lahu wa bashiruhu bil janna faji'tu faqultu udxul wa basharaka rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil jannati fadaxal fajalasa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil quffi an yasaarihi wa dalla rijlayhi fil biiri summa raja'tu fajalastu faqultu in yuridillahu bi fulaanin xayran ya'ti bihi fajaa'a insaanun yuharriku al-baaba faqultu man haadaa faqal Usmaan ibnu Affaan faqultu alaa rislik faji'tu ilaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam fa axbartuhu faqal idan lahu wa bashiruhu biljannati ala balwa tusiibuhu faji'tuhu faqultu lahu udxul wa basharaka rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil jannati ala balwa tusibuk fa daxala fa wajada al-quffa qad muli'a fa jalasa bijaahahu min ash-shiqqi al-aaxar qaala Shariik qaala Sa'iid ibnu al-Musayyib rahimahullah fa awwaltuhu fa awwaltuhaa qubuurahum muttafaqun alayhi wa zaada fi riwaaya wa amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi hifzil baab wa fiihaa anna Usmaana hiina bashsharahu hamida allaha ta'aalaa thumma qaala allahul musta'aan qawluhu wajjaha bi fathil waawi wa tashdiidil jiim ay tawajjaha wa qawluhu bi raris wa bi fathi alhamzati wa kasri raa'i wa ba'daha yaa'un musannatun min taht min tahti saakinatun summa siinun muhmala wa huwa masruuf wa minhum man mana'a sarfa walquffu bi dammi alqaafi wa tashdiidi alfaa wa huwa almabniyyu hawla albi'r wa huwa almabniyyu hawla albi'r qawluhu ala rislik bi kasri raa'i ala al-mashhuur wa qiila bi fathihaa ay urfuq kon al imaamu al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala hadiis bi nga gudd na doon naa hésité est-ce que dañ koy jàngam déet <laughs> waaye walillaahi alhamdu wal minna ba léegi ci garab gii nga xam ne moom la ñu nekk ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum muy chapitre quatre-vingt-quinze ci kitaabul adab di premier ci téere yi daal imaam def ci Riyaad bi ci suñ jotaay bii ñu génn gisoon nañ te duggoon nañ ci wàllu xadiis yi muy xadiis bu njëkk bi nga xam ne moom lañ gisoon muy xadis numéro 708 ah, mu ne woon an abi ibrahim wa yuqaalu abu muhammad wa yuqaalu abu muawiya abdillah ibn abi awfa radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bashara xadijata radiyallahu anha bi baytin fil jannati min qasab tey waaw xadis boobu dañ ciy gisaale kon xaw ma waxoon naa ko ngëneelu sayyidatu xadija yu mag yi waaw ci ngëneelam yu rëy yi anha tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis numéro mu ne wa an abi Muusa xadis bi waxoon nañ la tuddoon nañ ko fi ci lu gaaw waan abi Muusa mu ngi jële ci koo xam ne tax saxaaba boo xam ne dakkantaram mooy bàyyi Muusa al Ash'ari kojoo woon ci ashariyuuna yi eh, dëkkoon fa nga xam ne mooy yaman fala ko joo woon radiyallahu anhu mu tuddoon abdallah ibn qays hmm? an mu ne lan la wax moom moom seydna abu muusa radiyallahu anhu annahu tawadda fi bayte kene dafa jàpp ci këram daa jàpp këram summa xaraja ginnaaw gi mu génn fa qultu léegi nag mu ne nee na ma moom abu muusa la alzaman na wat naa ne tey dinaa takkook rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu yal na boroom bi julli tey sëlmal ci moom wala akuunanna maahu yawmi hada te waat naa ne sama bés bii tey yonent bi alayhi salaam képp lay nekkal moom daal tey moom fu mu dem ma ko rek waaw tey moom journée rasulullah la sallallahu alayhi wa sallam <laughs> qaala mu ne fa jaa al alhamdulillah nee mu daal di dikk ci jàkkaam ji muy jàkkaay Medina ji ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam alhamdulillah fa sa'ala laaj yon ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam mooy ana yonente bi alayhi salaatu salaam ñam fa fekk fa qaalu ñam fa fekk ne ko wajjaha haahuna yeneen tubaab saa saam de wajjaha haahuna al imaamu Nawawi ca suuf mu ne qawluhu wajjaha bi fathil waawi wa tashdiidil jiim wajja jiim bi da nga ciy def tash eh, shadda waa njëkk bi wa nga maas ko kaw fatha ci kaw wajjaha ay tawajjaha mooy jublu na voilà loolu lay tekki. mu ne kon ñu ne ma wajjaha haahuna yeneen tubaab saa saam li ngay seet de fee jaar nga fa nekk ne ko jaar na ne de ne la jaar. waaw qaala nee na fa xarajtu ala isri am na ci riwaaya ala asari yëpp benn la ma génn topp ay trasam mooy fi mu jaar fañ ma ne fa la jëm fa la jaar ma jaar jaar doonoe ngir dem ngir seet fan la ne ba mën a nekk ak moom alayhi salaatu wassalaam ndeke xatta daxala bi'ra aris waaw sëy na abu muusa nee ma topp fam jaar di dema dema dem ba gis na fii daal teenu aris bi biiru aris mu nekkoon benn teen boo xam ne Medina la newoon mu ngi Quba la nekk euh, léegi nii exactement instant yi mu ngi ci biir jàkkaay xubaa ji <laughs> waaw walillahi alhamdu wal minna keroog bañ fa demee masjidu bu Quba gis nañ fi nga xam ne nee nañ fii la biiru aris nekkoon waaw dañ koo def benn màndarga daal di koy eh, eh, def nag verre la mooy mënoo ko gis ci biir ñu tabax ko def benn stèle benn kii bind ci ne fii biiru Aris voilà waxaale yenn histoire yi nga xam ne yu yonente bi alei salaam ci nii allah ci jàkk ci ci teen boobee nga xam ne léegi moo tax borom xam-xam yu njëkk yi ñoom imam na eh, hafiz na hajar rahimahullah doon wax ne qurba Quba ci côté Quba la ne woon mais ci Quba ne jàkkaay Quba bi ci boppam instant bi ci enceinte jàkka ji waxuma fi ñuy jullee mais ci biti noonu ci biir li nga xam ne ci jàkka ji la bokk foofu lañu def ne fii fi la biiru Aris ne woon bindal la fa histoire bi te jaaro yi kii bi tamit réer woon mooy jaaro yonent bi saa salaam ci xilaafa Seydina Usmaan nga xam ne jaaro la boo xam ne <coughs> yonent bi saa moo ko yoroon bi mu génnee àddina Seydina Siddiq mi nga xam ne mooy xalifaam yoroon ko ginnaaw gi Seydina Umar yoroon ko ginnaaw gi Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahimu daal di koy yor léegi nag mu toogoon foofee ca teen ba demoon ca teen ba far affaire ba wadd nag ci biir waaw seet nañu seet lu ne waaye retrouvé wuñu ko loolu la borom bi tabaaraka wa taala daal di woon dogal waaw akbar waaw léegi kon foofu mooy biiru Aris voilà teen la woon boo xam ne biiru Aris mu ngi woon fa nga xam ne mooy Quba foofu boo fa demee léegi ni nga fa fekk ñu daal di koy mandargaal walillahil hamdu wal waaw mu ngi foofee moom biiru aris ñu daal di ko fi mandargaal foofee walillahil hamdu wal kon mi ne ba mu dugg biiru aris kon ci Quba la voilà kon gis nga euh, léegi c'est c'est bien fait gis nga <laughs> gars dañu def yàlla <laughs> euh, leen borom bi jàppale Euh, mooy dañoo jël foofu noonu ñu def benn mamar benn passage boo xam ne day jóge ci baabu euh, baabu Quba ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam ci côté waa Saqifatu Bani Sa'ida mu ngi foofu ñu ko doon yaatal mooy fa nga xam ne fa la ñoom lamsaar yi dajaloo woon yonent bi alayhi salaatu salaam génnee àddina suñ doon wax minna amir wa minkum amir doon ko wax ñoom Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ak Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ta'ala anil jami' foofee eh, côté boobu am na buntu boo xam ne baabu Quba la tudd boo fa génnee nag baabu Quba boobee boo fa génnee rek yow am na benn passage piéton kii boo xam ne dañ ko piétonné ba masjidu Quba waaw ma mamar bi Quba am na tur bu mel noon buñ ko joxe boo xam ne yow man ngaa doxal sunna si bu sam di jotee nga dem julli jàkkaay yonent bay sa sam génn dox ak sa tànk ba fi nga xamante ne mooy fi nga xam ne mooy masjidu Quba waxoon naa la boo fay dem nag di nga romb ay masjidul jumaa fi nga xam ne foofale ca waad yi raanu naa fa njëkk a jullee li nga xam ne mooy ajjuma di nga ko fekk foofee foofee la ci yoon bi la voilà moom ngay njëkk a jot waaye it nga boo jàddee tuuti di gis masjidu ki nga xam ne mooy fa yonent bi alayhi salaam julli lool Seydina Itbaan ibn Malik ci côté yooyu la moom itam radiyallahu anhu warda no Medina Medina barki yàlla laa wax <laughs> non da ngay dox mu leer nga ne yaa ngi ci taasu xayrul bashari way way way way sayyidul bashariya alayhi salaatu wassalaam sangu mbindee fi saway fii la doon ne day nañu teraanga ñuy dox foo xam ne mu nga fa woon quoi wal allahu akbar allahu akbar moo tax daa laaj ay teggin nag dëkk la boo xam dafa laaj ay ah nga nekk fa mel ni ku nekk euh, Saalum ba Kajoor wala Guantanamo wala fi nga xamante ne mooy Paris wala Los Angeles loolu moom dangay ngay waaru voilà mooy ay teggin yu rëy la laaj waaw waaw <laughs> voilà <laughs> kon mu waaw <laughs> fay yal na la fa yàlla yóbbu ak képp kuy dégg ñi jot a derit yal na leen fa borom bi yàgg yóbbu amin <laughs> waaw wow fa idaa qad jalasa nee waaw fa jalastu léegi kon nee mu ñëw ba dugg hatta daxala bi'ra aris sayna abu musa mu ne ba ni may duggee teenu aris fa jalastu inda al daal di ñëw toog ci qada rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaajata yonent bi salaam ba mu fa dugg noonu dafa faj aajoom après aajooy doomu aadamaam alayhi salaatu wassalaam wa tawadda après mu jàpp léegi bi ma gisee ne pare na jàpp na ba def lépp fa qumtu ilayhi ma jóg jëm ci moom waaw fa idaa huwa bi ma ñëwee maa ngi ko fekk qad jalasa ala bi'ri aris mu ngi toog ci teen li teen bi daa am lu ko wër loo xam dañ ko tabax moo tax al imaam an-Nawawi rahimahullah ca suuf mu ne biiru arif ñii lañ koy takke huwa bi fathil hamza ah ngay wax ah bul wax uur bul wax iriis wala uriis déedéet fathil hamza wa kasri ra ra bi ah bul wax ru bul wax ra bu non bul wax ru te bul wax ra ari waaw parce suuf wa ba'daha ya'un musannat da ngay am yaa boo xam ne ñaari tomb la mais min taxtu ca suuf saakina voilà nga xam ne sukun mooy kan du ko liir day xëcc ariis summa siinun muhmal ak siin gur wow moo cay tegu muy ariis wa huwa masuuf mais nag am nee nañ man nga ko comme boo naa ay doxaltu bi ariis man nga ne ariisan wala bi non ariisin voilà loolu am nañu ne lool mën naa nekk am nag ñoo xam ne dañ koo bañ voilà ne déedéet wa minhum man maanaa sarfa no ariis ariisa wala loolu ngay wax mais arisin moom déedéet kon mu ne loolu la kon aris noonu kon takk na ko léegi mu ne kon falaa dugg fala yonent bay saasaam toog ci li nga xam ne mooy peggu euh, euh, teen bi moo tax mu ne al euh, mu toog ci ala biiri aris toog ci teen bi waaw mooy day am ping loo xam ne moo nekk ci wet gi waaw loo xam ne dañ koy teen bi bu nee nii am ñu tabax ko nga mën a toog ci kaw mi ngay gise noonu rek teen yooyu nga tabax mais du teen yu xuut yooyu comme teenu bawal yeeg kajoor yi déedéet teen la boo xam ne même tabax nañ ci wet gi mooy yow boo toog euh, tàllal say tànk yoor tànk mooy yoor ko bokk sa tànk yi day tooy moom lay wax nee na nag mu ne yonent may saa saam ñëw nag toog ci euh, teen bi mu daal di toog euh, wa tawassata quffaha mu daal di toog ci digg bi lan mooy xuf al imam an-Nawawi mu ne al xuf bi dammil qaaf bi xuf de xuf qaaf waaw qaaf bi da koy damma waaw léegi mu ne wa tashdidil fa fa bi nga def ci shadda xuf wa huwa al mabni hawla al bi'r mooy li nga xam dañ koo tabax mu mu mu wër teen bi voilà loolu ñu xam teen teen yi nga xam dañuy tabax ci li ko wër loolu loolu la mu ñëw toog ci digg bi ci toog léegi nag loolu la naan fa tawassata xufuha wa kashafa an saqayha yonent bi alayhi salaatu salaam de daldi wuññi ay yeelam xëcc yére yi mu sol xëcc ko làmbaay yi ba yeel yi di feeñ wa dallahuma fil bi'r mu bàyyi leen yoor leen ci biir li nga xamante ne mooy teen bi mu yoor leen ci biir teen bi waaw akbar léegi mu ne fa sallamtu alayhi sayna gis nga teggi ni ñëwul ne paraax dugg daa ñëw toog ba yonent bay saab faj aajo ba pare ba jàpp ba ñëw toog bàyyiwul mu jàpp rek ba pare rek mu daw si tamit waaw fekk ko dafa xamagul lan lay def mu ñëw rek ci dée daa toog waaw allahu akbar ba yonent bay saab saab pare li muy def yëpp ba toog ci ci ci teen bi xëcc lambaayam ba yeel yi di feeñ mu daal di koy yoor ci biir ndox mi toog noonu <laughs> allahu akbar ndaw imaam bu naa bu taaru bi léegi ñii daal ñoo fekke <laughs> <laughs> léegi nag <laughs> nee na bi lool xewee fa sallamtu alayhi ma ñëw nag daal di koy jege daal di koy nuyu su man saraftu gi dama ko nuyu rek daal di dem waaw après fa qultu lii mooy riwaay bi am na riwaay bi imaamu Nawawi di wax ci suuf ne wa zaada fi riwayatin wa amarani rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi hifzil baab loolu la ñuy bàyyi ci taxrij bi ñu ñëwaale ci yeneen riwaaya yi ak nan ngay boolee fii foofu boobu dane da ko yonent bay saa sam moo ne ko gardel ma bunt bi voilà alors que fee moom dane moom moo ñëw rek toog noonu dem léegi loolu dinañ ko gis bu ñuy gis taxrij bi insha allah nee na su man saraftu ginnaaw bi kon ma dem fa jalastu indal baabi baa tax ma toog fa buntu tool ba waaw ab tool la boo xam ne mooy biiru aris xam teen boobu daa am ñu ko boobaa ci waa Lamsaar ñoom ñoo ko moomoon ndax foofu Qubaabul fàtte na fa la waa ñan nekk waa Amru ibn Awf <laughs> min al-Ansaar di dugg ci Medina ah ñoom la njëkkoon a dal muy waa bani Amru ibn après mu dem ci waa masjidul jumaa waa Raanuuna Maalik ibn Awf <laughs> say bul fàtte loolu laa wax yow étape yooyu sa est fii mën teewlu nga leen yonent bi alayhi salaatu salaam fan la jóge bi jëñëwee Quba bi ñuy gàddaay eh, fi mu jaar jaar ak ñooñu ñooy waa ban nanang ndang est-ce que ko ah fay révise <laughs> boo demee ci liñ defoon keroog mooy liñ la doon wax ne la kullu ziyaar bi loolu moom dafa gàtt gàttal nañ ko lool boo demee nan la dugg Medina ala saakine afdalu salaatu wassalaam loolu bu ko defee boo fay dugg yow itam yooyu yëpp nga koy teewlu eh, yooyu def nañ ko foofee ci kullu ziyaar mu ngi mu ne léegi nag mu ñëw dem ca bunt ba fa jalastu inda al baabi bi ma ko nuyoo ma wane ginnaaw dem fa qultu la akunanna bawwaaba rasulillah ma ne wat naa ne dinaa nekk ki nga xam ne maay eh, bon bawwaab mooy chambellan mooy ki nga xamante ne nii mooy portier voilà day tëre portier mooy ki nga xam ne maay téye buntu kenn comme kilifa gi walla monsieur le gouverneur wala kii ki nga xam ne mooy garde portam wala néegam wala kilifa bi ki nga xam ne mooy taxaw képp ku ñëw war a agsi ci moom ci moom ngay jaar walaaj koo digal wala yooyu ak yooyu mu ne tey moom loolu maa koy doon ngir yonent bi alayhi salatu wasalaam al yawma tey nee na bi ma toogee noonu rek fa ja Abu Bakr ñu ne kiis rek oh Seydina Abu Bakr daal di agsi radiyallahu anhu waaw comme que moom da da nekkul Seydina Abu Musa toogul sa gannaaw Euh, euh, xam nga tool bi day wër day am lu ko wër comme ni ñu gis xadis bi ci tegu te xadis boobu euh, bu Seydina Abu Hurayra bi te gisoon nañu ko waaw gisoon nañu tool boobu yonent may saa saam jékkee ñu nekk rek nee ñu ma jékk rek ñu jékk yonent saa salam dem nii yàgg yàgg ñu jékk rek ñu tiis kay mu ne man bokk naa ci njëkk njëkk tiit rek ñu dem di ko seeti ba muy ñëwee benn ab rabien gis benn ndox buy jaar ci benn tool ma dugg def ni njàppaan gi di def bi ma duggee gis yonent way saab saab lool ba mu ma ne bëggalal lool mooy xadis bi ci tegu moom lay indi moom al imaam al xaafiz an-Nawawi gisoon nañu ko kon tool bi day wër léegi mu am bunt booy jaar buntu bi nag Seydina Abu Muusaa nekkul dafa toog ca biti non dafa toog ci ci biir tool bi mais fi nga xam ne bunt bi boo koy ubbi euh, foofu ngay jaar ci kanamu buntu bi mu taxaw ci buntu bi noonu waaw daal di toog dafa toog taxawul di toog fa jalastu inda al baab léegi nag neena na bi ñu toogee noonu rek Seydina Abu Bakar daal di agsi waaw fa dafa al baab fa dafa al baab nekkul mu puus buntu bi de non mooy dafa yëglu te yooyu yeneen riwaayaat yi wax naa la bu ñëw ci tax yi moo koy leeral nekkul la Seydina Abu Bakar dafa ñëw rek puus buntu bi rek dugg non dafa ñëw euh, yëglu ci bunt bi waaw man na ko yëngal yëngal boo xam ne puus ko ndànk pour ku ku nekk foofu xam ne ah am na kat kuy bëgg a dugg mais du ñëw puus ko puus bu rek dugg comme ni ko ñenn ñi nga xam ne xamuñuy laadab di defe fa qultu nee na bi ma xamee ne am na ku yëngal bunt bi fa qultu ma ne ko man hada waa kokku mu ku yëngal bunt bi fa qaala mu ne ma abu bakrin man demaay abu bakrin fa qultu ala rislika ma ne ko kon yëgal mooy urufuq ndànkul tuuti xaar mu ñëw voilà moom la al imam an-Nawawi di wax ca kanam ca suuf ne ala rislika bi kasri ra'i ri ala al mashhur loolu moo gën a suuf wa qiila bi fathiha am na ñu ne dañ koy wax ay urfuk mooy ndànkul tuuti xaaral ma dem laaj ndigal est man ngaa dugg seen déet yonent mi alayhi salaam te ma nee na Seyna Abu Muusa zahabtu ma dem ila rasulillahi te ndawal yàlla li fa qultu ma ne ko ya rasulallahi yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam hada Abu Bakr kan moo nekk ci buntu ba mu ngay ñaan ndigal ngir dugg si waaw fa qaala nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ne ma idan lahu wa bashirhu bil janna ne ko ne ma digal jox ko ndigal nee ko jox naa ko ndigal jox ko ndigal yow mu dugg wa bashirhu waaye bëggal ko bil janna ci ajjana mooy nitu ajjana la ajjana la jëm waaw nee na fa aqbaltu ma wan gannaaw yonent way saar saam daal di dëgmal ca bunt ba hatta qultu ba ni may agsee ci buntu bu ubbi ngir Seydina Abu Bakar dugg si fa qultu li Abi Bakr man Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ma ne ko nag léegi udxul entrée man nga dugge bu pouvez entrer wa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te yëgal ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mi ci biir tool bi de yubashiru ko mu ngi lay mu ngi lay bégal bil jannati ci àjjana ah fa daxala Abu Bakr sayna Abu Bakr daal di dugg hatta jalasaan yamini nabi mu ñëw dugg toog ci ndejoor yonent bi alayhi salatu wassalam ah maahu fil quffi ci pegg ci peggu ci peggu kii bi teen mooy fi yonent bi saa saa toog ci lool nga dañ koo tabax mu wër teen bi wa dallaa rijlayhi mu def ni yonent may saa saam xëcc ay yéreem ba ay euh, yeelam di feeñ mu daal di leen jël ah, wa dallaa rijlayhi mu yoor leen fil bi'ri ci fi nga xamante ne mooy ci biir teen bi waaw kama sara rasulullah kéem rek ni yonent may saa saam def la def te moom ko woon de mais bi ñëwee gis ne yonent may saa ni mu tooge mooy xëcc ne lambaayam ba yeel yeey feeñ mu dugal ko ci biir mu mu yoor ko ci teen bi moom it mu ñëw def noonu toog ci ndejooram allahu akbar Seydina Abu Muusa seetlu loolu lépp après su mbaraja mu tellu nee na wa jalastu ma toog <laughs> ca buntu ba fa ma toogoon ci kanamu buntu bi waqad taraktu axi te bàyyi woon naa sama benn frère yatawaddau muy mu mu nekkoon doon jàpp waaw <coughs> wa yalhaquni moom dama koo jiitu ndax moom li ma namm moom moom la namm mooy dañoo bokk gisin ne tay moom dañuy def suñu journée yépp waaw moom moom dañuy dem ci yonent bi saa salaam daal moom daal tey suñu journée lépp tey dañuy takkook moom waaw nee na nag frère am boobu moom moo ko jëkk a pare dem ne ko maa ngi lay jiitu voilà léegi nag moom mu nekkoon di jàpp ngir daf ko muy Abu Ruhm ñii ne non Abu Burda euh, ñii ne bon am am na tamit beneen frère bu tudd Muhammad waaye Abu Burda moo ci gën siiw turam moo doon Amir ci li gën siiw ne noonu la tuddoon kon Abu Ruhm wala Abu Burda euh, euh, mu ne léegi nag <laughs> ma ne ah borom bi de bu nammalee sama frère boobu nga xam ne mu ne waqat ta ta bàyyi woon naa boog sama frère ah waqat taraktu akhi yatawadda'u wa yalhaquni ngir mu jàpp après daal di may daf fa qultu ma ne ay way jële tay yonente bay saa salaam <laughs> ku agsi gis nañ ci njëkk agsi Abu Bakar mu daal di koy bëggal ajjana fa qultu ma ne ay way kon de in yuridillahu bi fulaanin yuridu axaaw ay borom bi de bu nammalee tay ci ñi borom ñi yonent bay saa saam di bëggal àjjana tay bu ko nammalee sama frère bi axaahu la ci jublu bi fulaanin diw ah xayran yiw muy muy bëggal aljana nii yàtti bi kon borom bi dina ko indi nee na bi ma bi may xalaat lool rek di wax loolu fa ida insanun yuharrikul baab jekki rek beneen nit <laughs> di yëngal bunt bi waaw waaw ngir yëglu moom fa qultu ma ne man hada moo kokkumu fa qaala mu ne ma Umar ibn al-Khattab mu ne ma man la Umar ibn al-Khattab waaw ah, waa ngënee la ngoog sangu xeet waa ngoog di ñëw ma ne déglu leen ñooy dugg si di fekk si sangu mbindeef yi la Allahu akbar way way way non non rien que lii rek lii non lii képp keese keese bu ñu ci yemoon raw nañ ñu ñépp te ñun waxuma sama classe bi ah non képp ku dul saxaaba sawaay laay wax yow raw nañ la waaye raw nañ la c'est fini <laughs> <laughs> léegi nee ma ne ko kan la ma ne ma Umar ibn al-Khattab man na Umar ibn al-Khattab nee na fa qultu ma ne ko ala rislika comme li mu waxoon Seydina Abu Abu Bakar taxawanil tuuti dallul tuuti xaaral tuuti ma jiitu ginnaaw gi ma dikkal ila rasulillahi ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fa sallamtu alayhi ma nuyuwaat ko gis nga seetlu affaire yi nee na ba yonent way saasaan fajee aajoom jàpp ba pare toog ci teen bi damaa ñëw nuyu ko wane gannaaw Seydina Aboubacar bi mu ñëwee taxa ca buntu ba Seydina Aboubacar ñëw laaj digal ma dem nuyu yonent bay saa saa wax ko ne Seydina Aboubacar delluwaat bi Seydina Omar nii ñëwee nee na ma demaat ci yonent bay saa saa fa sallamtu ma nuyu waaw neewul boo nuyu woon naa ko sànq ah. non loolu dañ ci ñëw ci njàngat te loolu yonent bay saa saa gisoon nañ bi ñuy jàng ci affaire euh, wa ida sallama alayka farudda bu la sa bokk ci ak jullit yi mu bu bu bu njëkk bi dina la yeey booy dem ak tamit bu dee da nga dajewaat ak moom nekkul ah way <laughs> yow nga dajeeg moom ne salaamaaleykum comme que da ngaa dugg ci boutique bi moom mu dugg feneen ngeen génn dajewaat naa yaa taay ah yaa ngoogu déet du yaa ngoogu lii sunna mooy nga ne ku nekk waxaat moroomam wala ku kenn ki wax salaamaaleykum <laughs> waaleykum salaam loolooy sunna c'est pas yaa ngoog jaafute waay ah waaw waaw ah yaa ngi ci yëf yi ah waaw yaa ngi ci yëf nuyul ba pare nee na fa sallamtu mu ñëw kon nuyu yonent bi alayhi wa qultu ma ne ko hada Umar yastadin ma ne ko Umar ngoog de waaw moo nekk ci buntu ba yastadinu di laaj ndigal fa qaala yonent bi alayhi salaatu izan lahu wa bashirhu bil janna ne ma ah jox ko ndigal mu dugg si wa bashirhu te bégal ko bil janna ci àjjana fa qul fa jiitu Umar nee na ma dikkal Seydina Umar radiyallahu anhu fa qultu ma ne ko adina ah, ah, ma ne ko eh, eh, udxul waaw nee ma dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam non ma dikkal Seydina Omar ma ne ko udxul duggal waaw wa rasuulullahi sallallahu alayhi ma ne ko duggal te yonent bi alayhi salaatu salaam daal dina lay bégal aljana waaw fa daxala mu daal di dugg bi mu duggee fa jalasa ma rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil xuffi mu ñëw toog ak yonent bi alayhi salaatu salaam waaye ndejoor bi ku fa ne Seydina Abu Bakar mu ñëw mu dem toog ca beneen wàll ba muy càmmoñ bi. waaw laa moom itam mu xëcc yéreem yoor rijlayhi ñaari tànkam yi fil bi'ri ci teen bi def ni sayna euh, rasulullah def ak sayna abu bakr radiyallahu anhu mu def ni ñoom waaw mooy yonent bay saasaam lim def moom lay roy comme ni sayna abu bakar roye li yonent bay saasaam def waaw summa rajaatu nee na ginnaaw bi ma bi ma seetloo loolu man ma deexlu kon ñetti nit a ngi ci biir <laughs> radiyallahu nee na fa jalastu ma toogaat fa buntu ba fu ma toogoon jàkkaarloog bunt fa qultu ma ne ay way in yuridillahu bi fulaanin xayran jaay way yàlla de bu yi nga xam ne tay ci tool kon yàtti bi dina ko indi waaye <laughs> sama ma waaw abu ruhum wala abu burda fa jaa insaanun nee na bi may wax lool rek fa ki kiis kiis ci noonu rek mu agsi insaanun benn bunt bi keneen di yëngal bunt bi fa qultu ma ne man hada mais kooku mu fa qaala mu ne ma Usmaan ibnu Affaan mu ne ma man la Usmaan di doomu Affaan de waaw radiyallahu anhu alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan fa qultu ma ne ko ala rislika mooy ndànkul comme ni mu waxoon ñu ne fa jiitu ma dikk ila rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma dikkal yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw allahu akbar wa axbartuhu ma xabaare ko fa qaala mu ne ma idan lahu wa bashirhu mu ne ma jox ko ndigal wa bashiru te bëggal ko bil jannati ci ajjana waaye ala balwa bala mu faa dem ci kaw am na lu muy traversé ay natt yoo xam ne bu mag boo xam ne noo ko traversé tusibuhu boo xam ne moom dina ko dal moom Usmaan moomee fa jituhu ne na ma dikkal ko fa qultu lahu ma ne ko udxul dugal wa basharaka te yëgal na bëggal na la rasulullahi ndawal yàlla li sa alayhi wa sallam bil jannati ja jana de ala balwa ci kaw musiba koo xam ne tusibu ko dina la dal yow Usmaanu de Seydina Usmaan radiyallahu anhu dugg fa fa wajadal kuffa qad mulia bi mu ñëwee fekk nag mooy foofu fees na waaw parce que ñetti bër <laughs> ñetti tooguwaay ñoo am fi fi li wër teen bi parce que mu ñëw fekk foofu toog fees moo yonent may sa saam mu ngi ci digg bi toog Seydina Abu Bakar toog na ci ndejooram Seydina Umar radiyallahu anhuma toog na ci càmmoñam léegi mu ñëw fekk amul moom fu toog voilà léegi bi ñuy fekk lool fa jalasa wijaahahu min ash-shiqq al-axar mu taxaw mu toog am na ci yenn riwaaya fa jalasa wijaahahum min ash-shiqq min ash-shiqq al-axar léegi teen bi nga ne ma xam nga xam ba ba waan fees na ma ne mais beneen côté bi nag ñu ne waaw comme que moom fi mu bëggoon a toog te bu ñëwoon foofu bu amoon place fa lay toog mooy ni yonent bay saa am nekke fa mu toog ci loolu lool la ñuy roy toogee noonu waaye comme que nag foofu côté ñëwul ne xaaral ma toog ci beneen côté bi tiim jàkkaarloo ñoom mu toog ah mina shiqqil wijaahu jàkkaarloo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mina shiqqil aaxar ñëwul na et eh, pousse du ngeen pousse Omar Omar puusal xajal ma place Aboubacar puusal est xajuma foofu non daa toog ci beneen côté bi jàkkaarloog ñoom ñoom ñëpp jàkkaarloog Yonent bi sallallahu alayhi wa saahibayhi <laughs> waaw ah waaw kii beneen pegg bi xam nga day wër teen bi day wër. ñoom ñu ngi toog ne ñoom ñett moom mu ñëw toog ci beneen pegg bi nga xam ne mais côté bi yonent may saa ñaari saaba yi nekk moom amatul place fi am place mooy en face mu daal di toog ci pegg bi beneen pegg bi fi min ash-shiqq al waaw léegi qaala Sharik Sharik mi nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo solo xadiis bi jële ko ci Seydina Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu rahmatullah alayhima wa radiya anhum radi rahmat radiyallahu anhum mu ne qaala Sa'id ibn al-Musayyib sama sëriñ Sa'id ibn al ibn Hazn radiyallahu anhuma baayam sahaaba la woon sangu taabi'iin nee na fa awwaltuha quburahum nee lool nag ma daal di koy interpréter ab biñ ma nettalee bi ma sëy bi ma euh, Seydina Sa'id ibn al bi ko Seydina Abu Musa al-Ash'ari nettalee nettali bii nee na man ma interpréter noonu ñu tooge woon yonent way sa saam toog Seydina Abubakar nekk ci ndeyjooram Seydina Umar nekk ci càmmoñam Seydina Usmaan nekk ci seen kanam nee na ma daal di koy interpréter seen xabru yi waaw nii lañuy mujjee ci kaw suuf bu ñu génnee àddina yonent way sa saam fi ñu koy denc moom ñaar ñee ñooy bokk fu ñu leen denc muy Seydina Abubakar ak Seydina Umar kanta Seydina Usmaan moom ñu def ko seen kanam mooy ci Baqi'ul Gharqad nga xam ne en face la nga xam ne jumaa yonent may fi ñu denc yonent may sa sam baqiyan mu ngi noonee boo ñëwee ci porte 38 euh, ci euh, foofu nga xam ne fa ngay génn ci raw rawda ash-sharifa boo génnee noonu rek yow yaa ngi boo tàllalee yaa ngi baqiya boo taxawee noonu rek di génn yow da ngay seen baqiya voilà mooy en face voilà nee na ma ne ma daal di koy interpréter gëndalee ko ne seen xabru yi la mu ne rawahu soloona xadiis bi mu ne muttafaqun alayhi al imaam al haafiz al Buxaari ak al ñoo ko solo mu ne wa zaada fii riwaaya imaamul Buxaari an-Nawawi rahimahullah mu ne eh, na si moom Seydina Abu Muusa ci beneen lu ñu fasoowe fu ñu soloowe xadiis bi radiyallahu anhu mu ne foofu wa amarani rasulullah te ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam daf maa digal kero bi ma agsee mu ne ma bi hifzil baab ma dem gardeel ko buntu bi waaw wa qiila wa fiiha mu ne te ci boobu noonee foofee boo fa demee li nga fa fekk ni sayyidina Usmaan anna Usmaana radiyallahu anhu hiina basharahu hamidallaha ta'ala te bi nga xam ne ci la ko wax ne ah yonent bi alayhi salaatu wa moo lay bëggal bil janna ma'a balwa tusiibu wala ala balwa tusiibu ci kaw li nga xamante ne mooy musiba boo xam ne la daal moo ne sayyidina Usmaan radiyallahu anhu daf hamidallaha dafa sant yàlla ta'ala mu kaw mi te yéegu summa qaala ginnaaw gi mu ne allahul musta'aan yàlla de moom la ñuy sàkku ndimbal